Eh, man de daa am lu ma dégg mu ne borom bi day wax minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu allah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila ca suuratul ahzab wa minal mu'minina borom bi kan nee na am na ci way ngëm yàlla ay góor yoo xam ne dañoo dëggal la nga xam ne moom lañ joxoonoon yañ amoon ak seen borom ñoom dañ koo dëggal de yu ñu la nga xam ne kóllëre yañ jëloon ak seen borom dañ koo matal dëggu nañ ca la bépp kóllëre bu jëloon ba jëf wane luy wane ne lii lañ jëf ja waree taxaw def nañ lañ waxoon bu njëkk mu ne fa minhum am na ci ñoom man nax ba koo xam ne faatu na day tekki faatu waaye du tekki faatu dëgg-dëgg <laughs> mooy koo xam ne def na la ko war jaanam wàcc na waaw même bu dee fa ñenn ñi faatu nañ mais ñenn ñi faatooguñ wa minhum am na ci ñoom man ñanta koo xam ne moom engagement ba mu la tax mu def ko xewagut waaye bu xewee dina ko def loolu lay wax fii wa maa baddalu tabdiila te soppiwuñ ak soppi kaw kaw bi ne waaye yeneen saa waaw mani alladhi mani alladhi qadaa nahba waaye yeneen wax na moom moom def na li ko moom la mu waxoon ak borom bi def na ko de waaw xanaa wa Ibrahima Allah ak Seydina Ibrahima ma nga xamante ne waffaa lépp lu borom bi jëloon ak moom matal na ko Allah. la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waaw yoneen saa salaam continuer di waxtaan bon saxaaba yi jàpp na yoneen saa salaam bon amaana déggu ko wala euh, euh, wa euh, gërëmul laaj bi yoneen saa salaam toog ci biir yàq ji lañ nekk di wax di wax di waxtaan di jàngale xadiis jekki rek Seydina Talha di dugg si ci jàkka ji mu ne ayna saa'il ana ki doon laaj sànq man nax ba kan moo doon laaj man nax ba kaw kaw bi ne ko maa ngi nii ñoom nag dañoo amoon teggin malgré tout même bu dee seen doxalin bu njëkk kiiwul mooy duñ ñëw rek laaj ñu fii ñu la eh way doo ma tontu non <laughs> ñoom dañuy laaj yeneen saa salaam te loolu bari na lu xew ci ñoom ay yeneen façon kaw kaw yu ñëw. yeneen saa sax dañ koy laaj mu mel ni déggu leen wala mu dégg parce que da wax manu la dagg wax ci mu gis ni li gën mooy mu bàyyi ba pare li muy laaj ba li muy wax ba pare te loolu mooy yoon voilà euh, léegi bi Seydina Talha di dugg si mu ne kan moo laajoon laaj bi kan moo laajoon lool mu ne ko maa ngi mu ne ko hada joxoñ ca bunt ba kële di ñëw kële ngay gis mimman qada ba bokk na ci ñi nga xam ne lépp lu ñu waxoon ak seen boroom moom moom matal na waaw te mu ngi ne loolu la ñuy xam ne kon man xadaa nax ba tekkiwul ko faatu parce que kii mu ngi nii di dox Seydina Talha te dund na ginnaaw yeneen saa salaam balaa 37 ne Jamal ca la xawoon ñu ne 36 kon loolu euh, euh, ñu xam ne kon du man xadaa nax ba tekkiwul ki nga xam ne moom faatu na def na li ko war ba faatu moo doon Seydina Talha ne nag nañ yem nii bokk ci al ashara al mubashirina bil janna bokk na ci juróom ñi nga xam ne ñoom la Seydina Siddiq radiyallahu anhu daal di woon dugal ci l'islam bi mu duggee l'islam mu dem convaincre ay nit ci waa ay kilifa yoo xam ne doo mbokkam mi at-Taymi di Sayyidina Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman ibn Ka'b ibn Amr Ka'b voilà hmm? ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr Malik ibn Nadr ibn Kinana al-Qurashi at-Taymi voilà <laughs> Kinana <laughs> sayyidu bani kinaana Abu lañ ko naan bani kinaana waaye seen maamu yeneen saa kinaana voilà léegi kon euh, kon Seydina Talha moomu moo nekk kon mu indi léegi hadis bi mu ne dégg naa euh, kon Seydina euh, maamu imaam Maalik mu ne dégg naa sami'a Talha ibn Ubaydillah yaqul jaa rajulun ila Rasuulillah sallallahu alayhi wa nga xamante ne noonu la te kàddu yooyu. moom la imaam an-Nawawi indi fii imaamul hafiz al-Bukhari indi na ko ci yeneen kàddu waaye bur fii gudd na de léegi kon nañ jàll te masala yi masala yoo xam ne yoo xaw a conséquent la léegi kon ñu jàll ci imaamu Muslim imaamu Muslim ganta moom hadith numéro onze la ko indi ci kitaabul iman baabu buntu bi leen ci surah yi def bayaan hmm? baabu buntu bayaani salawaati allati hiya ahadu arkaani al-islaam mu ne haddasanaa Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah at-Thaqafi <laughs> bii moom daa indi tur bi yëpp waaw mu ne haddasanaa imaam Muslim nettal nañu Qutaybatu di Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif waaw noonu la ko indi ibn Tariif ibn Abdillah foofu la ci yem eh, mooy lépp loo indi waaw lépp. loolu la ñuy waxtu tout le temps Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullah alayhi gane àddina ñi ne cent quarante-huit mooy li gën a siiw am na nag ñu ne cent rahmatullah alayhi Hmm? cosaanoo Baghlan fële ci province bi ci biladu Afghanistan rahmatullah alayhi an Malik ibn Anas mu jël ko ci sëriñam di Malik ibn Anas min ngi sànq ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi imamu dar al-hijra di an Malik ibn Anas fii ma quri'a alayhi ci li nga xam dañ ko doon jàng parce que Qutayba bokkuloon ci ñu doon jàng ah moom da doon toog ñuy liir ñoom Yahya ibn Yahya ñële moom bokkoon na ci ñi nga xam ne moom dañ doon jàng hadith yi bu ñëpp tooxawee toogee di jàng si ah, an-Naysaburi rayhanatu Nisapur rahmatullah ala al-jami fii ma yi li nga xam ne dañ ko doon jàng na imam Malik ard la du moo doon téye di jàngal hadith yi kenn ci taalibe yi mooy lii moom muy déglu ñëpp di déglu an abi Suhayl gis nañ ko sànq muy Nafi' ibn Malik ah, an abihi muy bàyyi xam frère papaam la moom imaamu Malik an abihi Suhayl Abu Suhayl ko ci baayam di maamu imaamu Malik di baayu baayam hmm, di Malik ibn Abi Amir gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi annahu sami'a Talha ibn Ubaydillah yaqul jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi eh, kaddu yi tamit eh, imam Muslim daa am ci yokk mu ne haddathani Yahya ginnaaw bi indi hadis bi mu ne hadathani Yahya ibn Ayyub wa Qutaybatu ibn Sa'id jami'an ñu jële ko ci beneen yoon boo xam ne du bii mu ne Yahya ibn Ayyub de damaa nettali man imam Muslim mu Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-Abid az-Zahid ñu siiwe woon ci al-Maqabiri rahimahullah Abu Zakariya gane àddina la cent cinquante-sept génn àddina deux cent trente-quatre rahmatullahi alayhi wa Qutaybatu ibn Sa'id ak Qutayba gis nañ ko sànq doomu Sa'id Ah, jami'an ñoom ñëpp an Ismaïl ibn Ja'far gis nga fii jëlewu ko ci imam Malik ñoom ñaar mais Ismaïl ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlahum al-Baghdadi al-mu'addib al-qari u génn àddina la 180 rahmatullahi alayhi ah, moom Ismaïl an Abi Suhayl mu jële ko ci eh, mooy bàyyi taxu imaamu Malik bi gis nañ ko sax Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir rahimahullah ala al-jami' an abi mu jële ko ci baayam di Malik ibn abi amir gis nañ ko sànq an Talha ibn Ubaydillah gis nañ ko sànq radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi hadha al-hadith ci hadith bi nahwa hadith Malik mel ni Ismaïl indi ko comme hadith Ismaïl ibn Ja'far comme hadithu imaamu Malik ni mu ñëwee ci tallale ghayra annahu suuf ko foofee qaala dafa wax ne fa qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne aflaha wa abihi in sadaqa riwaay bii dane af yoneen saa saam dane aflaha texe wa wat naa ko léegi loolu dinañ ci ñëw ci njàngat yi est ce que wa wat naa ko ci baayam la wax wala wa abihi wat naa ko ci ba ci borom baayam mooy daa am taqdir loo xam ne dañ koo dañ koo sous-entendre mooy wat naa ko ci boroom baayam comme boo nee la am rii du dum sa dund yow mooy kii ya maa ngi wat ci yàlla mi ma may sama dundo voilà comme est du loolu la in sadaqa bu dee ne waa ji wax na dëgg wala yu mel noonu dinañ ci ñëw insha allah ci njàngat yi ak li al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi di wax ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj mu ne aw wala boog dane daxalal jannata wa abihi in sadaqa voilà soit dane aflaha foofee wa texe na waat naa ko ci baayam in sadaqa bu dëggalooy moom kaw aw wala boobu mu ne daxala dugg na aljannata ajjana wa abihi waat naa ko ci baayam in sadaqa ndéem dëggal loolu est ce que loolu lay tekki loolu dinañ ci ñëw insha allah kon ci gàttal kon yii mooy riwaa imam muslim yi mu indi yi parce que imamu kanta al imam al bukhari yu rahmatullah gis nañ ko moom indiwul yooyu voilà moo na al imam al hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi mu ngi ko doon leeral ci al-Fath di wax ne ah waaye nag sauf que ñëw na ci riwaay imam Muslim bi hmm, wa waqa inda Muslim min riwayat Isma'il ibn Ja'far al-Marwazi aflaha wa abihin sadaq aw dakhala al-janna wa abihin sadaq wa li Abi Dawud mu ne abu al-imam Abu Dawud mithluhu lakin bi hadfi aw aw bi amu ci waaw mooy wa abi moom mu ngi ci waaw léegi loolu inshallah dinañ ci ñëw ci njàngat yi wallahu taala léegi ginnaaw loolu nag ñu ñëw premier deuxième jàngat taxrij bi mu ngi noonu léegi deuxième jàngat léegi deuxième njàngat mooy lëkkaaleem bi nga xam ne moom la suñu hadis bi am ak bunt bi ñu ne ñu ne la lëkkaaleem mooy waa ji bi mu ñëwee kaw kaw bi li muy laaj bokk na ci li nga xamante ne parce que dafa laaj anil islam wax nañ la mooy shara'i li islam loolu lay laaj waaw tekkiwul ne mooy l'islam shara'il islam mu ne euh, moo na imam al-hafiz mu ne waa ji ay an shara'i' al-islam wa yahtamil waaye day yenu annahu sa'ala an haqiqati al-islam dafa laaj dëgg-dëgg luy wommatu gii di l'islam gii ñu nekk mu ne wa innama lam yadhkur lahu ash-shahada li annahu alima annahu ya'lamuha aw alima annahu innama yas'alu an shara'i' al-shara'i' al-fi'liyya mu ne nag boo gisee fii yeneen saa sam tuddalu ko shahadatayni comme ni ngi doon ci sahih ima eh, ki hadith eh, ibn Umar bi buniya al islamu ala xams shahadati an la alhamdulillah l'islam dañ koo tabax ci ñeent tàmbale shahada yi seede yi yàlla ak ndawam bi sallallahu loolu tuddalu ko parce que soit yeneen saa mooy xam na ne kii xam na ko ah moo law moo xam ne non kii laaju loolu li muy laaj mooy yi nga xam ne borom bi da koo tëral ñu war koo jëf te mu nekk farata waaw mu ne aw wala boog zakaraha wala mu nekk na yoneen saa salaam na ko wala mu yanqul harrawi li shuhratiha ñi nga xam ne kenn ci ñu toxal xadiis bi bañ koo tudd baat ko loolu dafa siiw quoi xam nañ ne loolu mooy jëkk lépp mu ne te xadiis bi kon loolu insha allah yarhamukallah loolu kon premièrement mooy bokk na ci yim digle yi nga xamante ni yàlla da koo farataal muy jëf yoo xam ne kaw kaw bi da toute façon moo tax loolu lay laaj waaw man da ñàkk ci jullit bi mu def ko mu boole ci yonent saa salaam mu ne wa zakara lahu rasulullah saa salaam az-zakat yonent saa salaam tuddal ko booleel ko ci zakat waaw kon lii di wane feddaleku gu mu war a feddaleku mu tuddal ko fi nga xam ne manu la ñàkk ci jullit nga ne ma ah, ah, ah, attention parce que xadiis bi kat yow reprendre nda taxawa taxawal taxawal parce que hadis bi xamsa salawaatin la wax benn benn la waaw nga ne wa siyaamu shahri ramadan wax na ko ñaar loolu xam nañ ne ponk la wa zakat zakat tudd na ko waaye ana yi ci des lii rek kay l'islam mooy ponk l'islam bu ni yàlla islam ala xamsin bi kat yëpp amu ci yi njëgoon sànq ibnu Umar yi mu wax nee na saa la wax iqaamu salaa dëgg la gis nañ ko mooy juróomi julli itaayu zaka gis nañ ko wa zakara lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka sawmu ramadan gis nañ ko wa siyaamu shahri ramadan waaye léegi lii daa doy ana xaj ah <laughs> léegi ana aji al imam al hafiz ibn hajar daal di tontu ne innama lam yadhkur al hajj imma li annahu lam yakun furida ba'd aw ar-rawi ikhtasarahu mu ne ñaari possibilité moo am soit aj gisoo ko ci hadis bi mooy soit mu fekk ne farataaluñ ko woon nekkagul woon farata wala boog kenn ci ñu solo hadis yi moo ko tënk boolewu ko ci wax ji mais yoneen saa sa waxoon na ko waaw li muy tënk hadis bi la ci tuddul xaj mu ne wayu ayidu hada thani lii dëgëral ñaareel bii kenn raawi bi moo ko waxul maa la nga xam ne akhrajahu soloo na ko al musannifu ki nga xamante ne nii mooy musannif bi mooy ki nga xamante ne ni moo solo xadiis moo solo té moo moo génn téere moo ko taalif muy imaamul Buxaari mu ne li nga xam ne moom la solo al musannif mooy Buxaari al Buxaari fi siyaam ci siyaam min tariq Ismaïl ibn Jaafar mu jaar yoon Ismaïl ibn Jaafar an Abi Suhayl foofule mu ne fa axbarahu Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sharaa'il islaam mu ne foofu daan na yeneen saa xam xabaare ko ci sharaa'il islaam yi ñu tëral ci l'islam bi mu ne ci noon fa daxala fiihi baaqil mafruudaat bal wal manduubaat yonent saa salaam kon ñooy gis ne kon hadis bi dañ koo tënk parce foofu da ne yonent saa da ko tuddal yi ñu yoonal ci l'islam tëral ko te man dañ ak wala yi ñu yoonal kese sax te bu yi ñu yoonal mooy duggaale na yi à force lu lu yi nga xam ne man da daanaka jar na wax mooy farata yi kon nag waxuma la farata yi kese waaye. yi ñu sax sopp day duggaale ci shara'ul islam kon ñoo xam ne kon aj bul ne newu ci kon nag mu ngi noonee euh, loolu am am solo la léegi nag kon ginnaaw kon lëkkaale baa ngi mooy yi nga xam ne manul woon a ñàkk mais surtout fii yi nga xam ne loolu la ko doon laaj mooy yi nga xam ne man da ñàkk moo tax mu ne ko du ma yokku voilà mooy du ma ci yokku dara laa azidu du ma yokku ala hada laa azidu ala hada wala anqus du ma yokku ci lii te du ci wàññi dara mooy farata yi te loolu ba mu ñëwee di lim yoneen saa sam da cee boole zakat kon di wane ak feddale koom yeneen loo xam ne luñ ciy jànge ci hadis bii <clears throat> muy lim ne xamsa salawaatin day wane ne juróomi julli moo nekk farata ba amul beneen julli bu nekk farata waaw comme li xanafiya yi ne witr moom du du du fard waaye waajib la waaye même loolu noonu dañ naan loolu noonu gisoon nañ ko waxoon nañ li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur waaye tamit ñi nga xam ne dañ naan rakaatayil fajri ñëw ba mel ni dañ koy def farata loolu tomboon nañ ko loolu de façon dëgërul voilà loolu moom dëgërul du tout te lii day wane ne lii farata daal du rakkaay iid ñaari rakkaay iid du rakkaay dara lii farata mooy juróomi julli ginnaaw loolu amul leneen amul leneen loo xamante ne nii mooy daa nekk loo xam ne farata la moo tax <clears throat> li nga xamante ne eh, moom al imaam eh, eh, an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ngi koy wax ne loolu moom boroom xam may te lii leer istidlaal bi dafa leer xamsa salawaatin te gis nga bañ koy gis la nga xam ne moo doon wane ne moom de toute façon lii juróom ke say farata mooy yónni gi yónni Muaaz te Seydina Muaaz ba koy neen saa salaam yónni moo doon jamono ji nga xamante ne nii mooy jamono yi nga xamante ne nii ci la doon aj mooy laata muy génn àddina boobu laa bëgg a wax parce que Seydina Muaaz ba mu ko yónnee Yaman moom ci boppam moom ci boppam daa gisul sax yonent saa salaam gisaatu ko boobu la ko mujjee gis te lam waxoon boo demee boo leen woowee ci sahaada tey mooy li nang leen xamal ne borom bi moo farataal ci yéen sa salawaatin loolu moom leer na wallahu taala alam wallahu wallahu taala wallahu taala alam kon loolu lu leer la léegi nag ñu daal di ginnaaw kon njàngat moomu mu am beneen njàngat ñu ciy xame ne li nga xamante ne mooy di laaj ci sa wàllu diine dala ko war a jaral kaw kaw bi fu sori la jóge baax na bi mu ñëwee lii wane ne moom daa nekk jóge ci ci li nga xamante ne mooy bu sori mooy daa nekk koo xamante ne nii karaw gi ni mu cuqaarale nangam ak nangam loolu lay wane loolu nit ki diineem da koo war a jaral dara waaw bu jaree nga jo tukki tukki bu sori ngir xam sa diine loolu dafa ràññeeku nit ki taxaw ko comme ni kaw kaw bii def te bari woon na euh, jamono yooyu nga xam ne looloo leen ñoroñ lu nekk la ñuy bàyyi. daal di ñëw uniquement ngir laaj benn mbir boo ko laajee après nga dëpp loolu suñu doomu jamono ñu bari képp kuñ gis nga doxale noonu dañ naan waa ji wérul waxoon naa leen ko xaw ma ndax kiriyaat bi la wala déet waaw waaw képp ku ko doxale gaa yi dañ moom lañ su waa ñu ñeme la wax la ko am ku ci ñeme wax la ko ci sa kanam wala moom lañ lay jëwee ba pare di wax ñi say mbokk nañ seet nag naan lañ lay fexee hmm, eh, ci li nga xamante ne mooy eh, nu mu tudd Euh, euh, euh, li nga xam ne mooy ci lam tutuwaay ñu faj la waaw nañ fexe wala seetal la sëriñ boo xam ne moo lay kiiwal wal iyaazu billah waaw waaye dañ ciy jànge yonent saa salaam waa ji bi mu ñëwee mu wax ko mbir yi nekk fi naan ko di ko laaj ay laaju compliqué wala ak tamit wala yow est que sax yàlla moom nga wax wala yooyu nan nga ko fase nangam ak nangam loolu amul ci diine voilà mooy nit bu ñëwee ñu xamal ko ne ko yàlla nangam xaaliqu samaawaati wal ard ak yooyu yooyu gëm na leen yi ak yooyu gëm na leen kenn du ko fi nekk naan ko waa léegi yow melo yàlla yeeg turu yàlla yeeg rukk yooyu nga xam ne moom la waa ahlul kalam di wax loolu c'est pas obligé ñu ne par force nit ki bu na ko xam sinon gëmam baaxul wal iyaadu billah loolu moom amul parce que yonent saa sam amul kenn koo xamante ne mas naa ñëw mu koy laaj yooyu loolu masula am waaw masu la am du tout te kooku bu demee ay ñoñam mooy nekk seen imaam surtout moom kese bu demee moom nit ñi moom la ñuy roy yonent saa sam bu doon ne loolu manu la ñàkk dina ko xamal yooyu moo tax yooyu moom baax na dëgg la ilmul kalam c'est bon pour euh, euh, euh, yooyu matière la bu baax waaw pas comme ñu ko ñenn ñi di bañe naan loolu walla teguwul ci dara tegu na ci dara ci alquran ak sunna la tegu waaw ci alquran ak sunna mais théorie yu avancé yooyu loolu ñu ne ku nekk da nga koo war a xame comme noonu par force sinon sa ngëm baaxul loolu moom amul wal iyaadu billah kon ndax waa ji bi mu ñëwee gis nga yi mu laaj yeneen saa sax wax ko te duggul ak moom ci yenn détail voilà duggul ak moom ci yenn li nga xam ne mooy ay détail wallahu taala alam léegi kon loolu beneen njàngat la buñ ci am léegi nag euh, euh, euh, mu des li nga xamante ne nii mooy le fait que le fait que leneen luñ ciy jànge mooy importance yi mu lim nga xam ne mooy fondement wu diini ji ji ñuy jëf julli woor zakat wax nañ la xaj tudd ko ci waaye shara'i yi dugal laale na loolu lépp di wane ne euh, lii lu màgg màgg la léegi nag mu am beneen masala boo xam ne bu siiw la fii boo xamante ne boo seetloo waa ji tout le temps day laaj ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam hal alayya ghayruha wala ghayru waa est-ce war na ci man leneen loo xam ne moom laa ci war a delloo dolli ci lii nga ma wax ci julli wala woor wala wala yi ñeneen ni waa mais loolu moom hein est-ce que war na ma yeneen waay saa saam ne ko déedéet illa an tatawwa waaw waaw illa an tatawwa illa an tatawwa waaw du dul waaw waaw man na tatawwa tamit mën na nekk waaw léegi lii nii daa nekk masala boo xam ne bu siiw la diggante xanafiya yeeg malikiya yi ak shafi'iyya yeeg xanaabila yi de part rahmatullah ala al mooy istisna bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko laa waa juróomi julli mu ne ko waaw fa qaala hal alayya ghayru est ce que am na leneen yeneen saa sam juróomi li nga wax est ce am na leneen lu war sama kaw yeneen saa sam ne ko déedéet sauf bu dee ne ndere bu dee xanaa nga daal di nekk koo xam ne ngay coobarew léegi nag wax ji yëpp fii la nekk mooy istisna bi mooy bu ma waxee mbir seetee ci dara euh, je vois tout le monde sauf lim kenn. mooy bi ma nee tout le monde am na ku ma génne après ne maa ngi gis ñëpp ba mu des diw kon génne naa diw ci ñu bari ñooñee waaw am naa billet yépp yi banque bi defar ba mu des cinq euros cinq euros moom bi yépp cinq euros laa amul mooy génne nga cinq euros waaw kon mooy istisna mooy loolu li may génnee léegi nag wax ji mooy waa istisna bi yeneen saa su wax mooy est-ce bari yonent bi alay saa saam dane mooy mbir mi yëpp leen la mooy est-ce que li mu génnee ci jinsu li mu génnee la wala déet li mu settee mooy dane juróomi julli yoo xam ne farata la mu ne ko est am na leneen lu ma ci war mu ne ko déedéet ba mu des bu dee ne da ngaa waa ba mu des boobu mooy bu ko defee day wane ne kon day nekk farata ci moom wala déet wala déedéet li nekk farata mu ngi nee waaye bu la nee neexee da nga dolli loolu nag fa la wax ji am waaw xanafiya yi ak maalikee rahmatullah ne non affaire bi mooy day ànd ak kulële mais nag joxuñu ko dëgëreey farata yi nga xam ne moom lañ xam comme juróomi julli déedéet waxoon nañ la xanafiya yi ñoom dugal nañu witar waaye lii tatawwa la wax witar moom dañoo jàpp ne loolu dafa nekk waajib waaye yii mooy yi nga xam ne da nga koo Euh, yow yaa ci dugg wax gi yëpp mooy bu ma duggee ci benn jaamu yàlla est ce que naa cee génne noonu bu dee ne du farata waaw foofu nag lu la wax ji nekk <laughs> waaw mooy lan mooy bu ma duggee ci nawaafil yi day war na ma continuer ko lool la lool la lool lool mooy wax ji ne. istisna bi day ànd mooy warul ci yow de waaye boo ko tàmbalee nag day war nga àggale ko waaw kay ñoom loolu lañu wax muy xanafee yeeg saafin yi mooy boo àndee ak maanaam saafin ak maliki yi rahmatullah alayhi boo fi duggee ci benn jaamu yàlla boo xam ne du farata ci yow comme ma jógoon di julli la bu ma nee allahu akbar commencé naafila aw ma droit di ko arrêté waaw. lu dul ngant gu man da ñàkk comme yow nga taxaw ci jàkka ji allahu akbar di julli ñaari rakka rek imam bi agsi mu leer la gis nga yow boo fi naree àggali sa julli ji imam bi dina la raw bu boobaa ñu ne la sëlmalal te boobu bokkul ñoom ci bi ñuy wax comme ni ko ñoom alxatab rahmatullah alayhim di leerale boo demee ci mawahibul jalil sharh mukhtasarul xalil rahmatullah alayhima boobu moom bokkul boobu dañ koo jéggale boobu dañ koo jéggale quoi waaw mooy parce que il faut nga dem ne loolu duñ la ne ah waaw daggal waaye dañ koy reprendre par force nekkul par force waaw léegi parce que ngant tax mais yow amoo droit rek dugg comme fi koor tamit noonu ñu ne la gis nga li li farata ci yow mooy ramadan mooy ramadan ak tamit bon loolu mooy yi yàlla farataal ñépp léegi nag selon ku nekk leneen mën na nekk farata ci yow comme loo xam ne yaa ko nisaroon ah yàlla boo ma defalee lii de dinaa la wooral bu la defalee lool day nekk dinaa la wooral alxames ba ca tegu alxames ba ca tegu boo amul ngànt feebar bu tax manoo woor wala liy tere woor par force da ngay woor wala bu dee jigéen la bu amul bërëg ak yooyu par force day woor parce que moo ko jëloon kooku day nekk farata mais waxuñu yooyu yii mooy yi nga xam ne ñëpp ci yam muy saw mu ramadan gii ñu nekk al mubarak euh, léegi mooy ñoom ñu ne la waaw yooyu ñooy boo fi damay woor benn alxames wala benn altine wala arafatin nga ne damay woor boo xasee commencé koor gi amoo droit di ko dog il faut nga àggale ko ba mu jeex parce ñoom dañu ne bépp jaamu yàlla boo xam ne njaal bi ak jeexital bi benn la mooy maroo leen a xam nga julli bu ma ne ah ah ah tahrimuhu ak takbir wa tahliluhu taslim waaw yeneen saa sala wax julli boo nee al lii tax nga dugg ci sacralisation bi nekk di déeyanteeg sa borom xaraamal la lépp lu wuteeg julli doo ko fa def mooy boo nee allahu akbar taxaw jàkkaarloo sa borom loolu la waaye lii la ciy génne tax yiñ la xaraamaloon mooy wax wala naan wala lekk wala nangam nangam yoo xam ne am la julli nga man koo def mooy at taslim boo nee assalaamu alaykum wa rahmatullah na waaw fii mu ne man ngaa wax man ngaa def leneen loo xam ne manoo koon def ci julli léegi ñu ne la comme gis nga ñoom ñoo ànd parce que julli ji manoo ko xaaj léegi yow boo jaxasee dugg même bu dee naafile la amoo droit di ko di ko dog loolu mooy wax ji ñoom istisna bi loolu la dañ ne istisna bi mooy mbir yi dañu farata waaye boo ci duggee day nekk farata pa day nekk farata lan comme julli juróom déedéet nga àggale ko waaw gis nga affaire bi loolu nag la euh, ñi nga xam ne mooy loolu la kontaan ñi ci def muy Shafi'i yi Hanabila yi rahmatullah alayhi ñu ne déedéet istisna bi du muttasil parce que ñii dañ ne la mooy dafa jokkoo ci jinsu bële la bokk muttasil la dafa takkaloog lee kay waaw te loolu mooy la Maliki yi rahmatullah alayhim di wax ak ñi wala Hanafiya yi ak ñi nga xamante ne ñi ñooy Maliki yi rahmatullahi alayhima mooy ci jins bi la bokk waaw voilà léegi ñoom ñu ne muttasil la waaw kon nag mu ngi noonee mooy julli lañu ko lañu seppee daa bokk ak lëre mooy du farata ci yow de mais boo ko tàmbalee day nekk farata ci yow nga àggale ko bés bu ma duggee ci aj gi aj boo xam ne man du aj naa ba pare waaw ñëwaat di ajaat muy naafi la ayub naafila manumaa tàmbalee armal ba def lépp bon ñëw ba dal xolay fa armal ba kii après ma bon c'est pas grave quoi naa ko bàyyi <laughs> j'ai d'autres choses reprendre euh, def demi-tour wala dem aéroport la le plus proche jël li nga xam ne sa avion ñibbi ñu ne mu eh attention manoo ko def wala sa umra yooyu boo ci xasee dugg da nga koy àggale mais loolu ñeneen ñi dañ ne loolu ñun dañ koo bañul sax parce que loolu wa atimul hajja wal umrata la borom bi wax watal leen aj ak umra lillah ngir yàlla <laughs> waaw <laughs> waaye dañ ne ne ku woor ku ne man nga ñun Shafi'i Hanabila yi bu la neexee nga dog laa wax parce que istisna bi illa tatawwa munqati' la bokkul ak moom bokkul ak li ñu ko jëlee mooy euh, euh, nekk farata nekkul ne commencé naa damay nekk farata ci man ma continuer ko loolu amul voilà mooy bu la neexee kese lay tekki waaw mooy laa yajibu alayka shay'un waaw in aradta an tatawwa fa zalika lak voilà <laughs> voilà loolu daal saway mooy eh, yow daal mbir mi dara waru la yow kaw kaw bi te loolu wax kaw kaw bi mooy ñépp voilà lu dul nga nekk loo xamante ne daal da ngaa bëgg def lu baax loolu yow la ñeel waaw loolu la te comme que xam nañ ne ñoom Shafi'i ñu ne te xam nañ ne rahmatullah bi ñu ànd ak ñoom mooy naafila moom du farata waaw kon lan ngeen mën a loo xam ne du farata nga bëgg ci imposer nit ne ko léegi lii da nga koy def hmm? kon nga gis ne lépp ci ci istisna bi la ñu ne muttasil la ñoom dañ ne waaye maa lañuy la ñuy seppee ca lañ seppee la bokk waay ñeene waaw ñun dëgg la waaye daa am leneen luy wane ca gannaaw leneen ci yeneeni xadiis yuy wane ne loolu bokku ci waaw waaw <laughs> kon nag te loolu kon Maalik soo Shaafi'i Hanaabila rahmatullahi alayhi léegi nag am na nag yoo xam ne moom la ñuy wax euh, yoo xamante ne nii ay xadiis yu ñuy tegtaloo surtout Shaafi'i yi non euh, kii yi noonu tudd Euh, Maliki yi euh, euh, Hanafi yeeg Maliki yi ay hadith yoo xam ne Sayyidatu Aisha radiyallahu par exemple dane man damaa wooroon maak Hafsa après ñu ëndil ñu ab yàq daal <laughs> léegi ñu daal lekk yeneen saa salaam dugg ñun xamal ko ko quoi ah ñun Eh, fekk euh, bon yàq bu am solo la parce que ndawal ndawal la woon quoi xar la woon quoi <laughs> lañ leen joxoon <laughs> léegi euh, euh, yeneen saa biñ ko ko waxee mu ne suumaa yow man makaana aywa yéen ñaar ñi na ngeen woor beneen beneen woor beneen bés place am mooy ngeen fay ko waaw moo ñu ne lii day digle ñu lan ñu fay budul woon ne farata la. bañ ko tàmbalee mu nekk farata ñu continuer ko ñu ngi nii dog ko yoon saa sam ne leen fay leen waaye loolu euh, ak yeneen xadiis yoo xam ne moom la ñuy tegtaloo yu mel nii waaw yoo xamante ni loolu la ñuy tegtaloo waaye nag sauf que xadiis yi ñuy tegtaloo lépp ci gàttal mooy daa dëgërul voilà parce que xadiis bii ñu mu wax nii al imaam ad-Daaraqutni moo ko soloo hmm? non non imaamu Ahmad ibn Muhammad moo ko soloo waaye sanadam daa yërul loolu mooy wax ji <laughs> waaw waaw parce que al-Ayni rahimahullah bon imaam al-Hafiz Hajar bi mu traité eh, masala bi dana dëgg la bu doon ci kaw noonu rek hadis eh, eh, hadis bii kese lañ am wax ji ñi muy àndal ñi ñi am dëgg ci masala bi mooy ñi ne istisna bi muttasil la waaw ndax loolu mooy cosaan ci istisna mooy bu ma nee xale yëpp ñëw nañ ba mu des Ibra Ibra moomu ci xale yi lay bokk loolu en général Ibra ci xale yi parce que bu ma nee xale yëpp ñëw nañ ba mu des Ibra kenn du xalaat ne Ibra mooy ustaas bi waaw mais man na nekk loolu tamit mooy bu ma ñëwee ci classe ne ah élèves yëpp da ñëw nañ ba mu des mais bi may wax euh, euh, euh, élèves yi. Ibra moom tudd turam gars yi xam nga nit ki ci kaw noonu day jàpp ne pendant peut-être euh, la mais mën na nekk mooy ki leen di jàngal mais ci cosaan bi mooy day ànd ak kee mu ne loolu bu doon dañoo yem noonu mën nañu ànd ci wax jooju waaye suuf que daa am xadiis yu wane ne déedéet affaire bi istisna boobu du muttasil dinañ ñëw ci seen dalil après rek al-Ayni bi Badruddin comme que moom da jot saraawu imaam al-Hafiz yi xamante <laughs> mais yu bari da koy da koy da day ñëw ci ginnaaw ne waaye ki wax lii waxam ji walla di dëgërul nangam ak nangam du ko tudd nag du ne imaam alxam na xajar lii mu wax du loolu voilà <laughs> mais danaan diw ne ñëpp xam ne moom lay wax moom dane euh, imaam alxam na xajar hadith yi mu teg tawoo dinañ ci ñëw insha allah ba pare mu tudd yooyu ba pare waxul hadith yi nga xamante ne yonent saa salaam daa wax ku ñoo xam ne dañoo wooroon tàmbali ak ak jaamu yàlla mu digal leen ne matal leen ko loolu kon euh, euh, loolu tax indiwu ko imaam al-Hafiz indi na loolu wax na loolu mais sauf que hadith yooyu daa wérul imaam Ahmad biñ la wax sànq Sayyidatu Aisha moo ko solo te hadith boobu lay sa bi waaw <laughs> wérul beneen xadis bi ñuy tegtaloo bokk na ci ñuy tegtaloo xadis bi nga xam ne al imaam ad moo ko solo jële ko ci Ummu Salama radiyallahu anil jamii mu ne moom dafa masa woor benn bés boo xam ne coobare la mooy naafi la nee na bon ma dem ba ci biir ma dog nee na yonent way saa daal di koy digal ne ko nag léegi fayal beneen bés place am mais xadis yooyu yëpp dafa wérul waaw xadis yooyu wérul wérul léegi lan nga bëgg loolu manoo ne lu tax imaam al-Hafiz imaam al-Hafiz li mu tudd dafa xadiis yu wér yi la tudd ñi lii mooy ware ne loolu mën naa nekk waaw <laughs> alors que moom ñaari xadiis yi mu tudd moom tudd moom wér na waaw da daa daa faire poids ñaari xadiis yi nii al Badruddin al-Ayni li wax al imaam mais xaaju ñoo bokk li kon mooy ñoom yii wax yépp dëgërul léegi nag li nga xamante ne nii moo dëgër nag lenn la gisoon nañ fi gisuñ fi woon xadiis Seydina Salman bi pour wan la tegtalu Shafi'i Hanabila yi te insha allah loolu mooy li gën a dëgg mooy imam Seydina Salman ak Seydina Abu Darda seen nettali boobee du gisoon nañ ko fii ci ci ci ci ci ci Riyad bi bi nga xamante ne nii ci la Seydina euh, Salman ah daal di euh, Abu Juhayfa moo ko nettali woon voilà Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i radiyallahu anhu mu ne yeneen saa dafa mbokkale diggante Salman al-Farisi ak Seyna Abu Darda radiyallahu anhuma Seyna Salman dem kër Seyna Abu Darda di ko feeti fekk fa Ummu Darda soxnaam si gis ko daal gis ne soxna si moom mooy daal toppatoowul boppam dërë dërë dërë dërë